lay saa saam yar ni doon def ñun dañuy jàpp ne lii c'est de est-ce que du xayaal est-ce que lii est-ce que réellement lii nii am na nit ñu meloon nii wallahi nii amoon nañu waaw dañoo miinum mbon miinum ñàkk sérieux waaw miinum ñàkk sérieux gaa yi ay plan diabolique lañ am laa dañuy yor nguur xam nañu jàng nañu la mentalité sénégalaise jàng nañu xam nañ bu baax xaw ma lu ñu nulaar de loolu ñu laaruñu ci naka la yi di xalaate nan nga leen mën këcc comme ay ganaar ni ngay yootale ganaar ba ni ngay kutte bopp bi yooyu yëpp xam nañ toujours bi yëpp xam nañ ku nekk nan ngay nan ngay def ak ñoom sëriñ si ñoom dama leen a teg nee waaw ñoom ñoo gën a yolom ñépp ci côté boobu mooy sëriñ caaxaankat yi bien sûr te ñoo ci ëpp waaw waaw politicien bi di leen fowe comme ni nga xam ne noonu la yëngale benn marionnette am benn xuuf maa ñàppam bu mu yor waaw nawloo wul lëkk sëriñ jamais dani nag jàppal ma jàppal système mu jàppal ma jàpp tripartite boobu le côté showbiz bi sëriñ ci politicien bi ñu jàppante waaw moom moo ci gën a ñàkk moo ci gën a toroxle kaa wal ñoom ñépp moo ci gën a nooy bopp bi du perte en tout cas ci biir mais da koy utiliser comme benn serpillère benn fobeerukaay booy menacukaay booy bu muy menacer bu muy rafetale bu muy def ngir mën a accéder àgg ci li nga xam ne moom moom la bëgg mooy jot nguur gi wala ami poste showbiz bi tëggkat bee monde de de sport bee de caaxaankat yi ñoom ñu ngay am la ñu bëgg di ko jaare ci moom di ko naxaare waaye moom kese moo ci ñàkk xasira dunya wal axira sëriñ bi moom ñàkk na àddina ak alaxira ndax moom qad ba'a nuurahu bi duja haula wallah léegi eh, ko yàlla jox biñ ko tax ñu teg ko fa mu ko teg moom la jël di ko weccoo ak lëndëmu ñu mel nee waaw te baa nuuram bid duja fa sayandam la borom Cheikhu Ahmadul Xadim radiyallahu anhu wax te képp koo xam ne jël nga sa leer dem ci marché bi fekk ko saam lëndëm nga ne ko diw mën a ne nga ne ko sa saabu lëndëm yii de laa la bëggoon nga wecc ma ko loo may jox sama leer yi xam nga ne kooku xel xef naa euh, kii euh, rëcc manque de sérieux boobu xam ne moom lañ nekke moo tax da ngay am na te wallahi lii moo am ndax kat ki nga xamante ne nii mooy sàmm bi mooy la ah mooy alxaafid almu'taman yaltazim salaaha ma tumina ala hifdihi fa huwa matlubun bil adli fiihi wal qiyaami bi masaalihihi kamaa qaala al imaam al haafiz ibn hajar rahimahullahu ta'aala mu ne ar-raa'i waaw sàmmkat bi mooy lan mooy alxaafiz ki nga xam ne moo war di wattu di toppatoo al-mu'taman ki nga xam dañ koo wóoru waaw képp ku ñu fal. même wóolu nañ la al multazam waaye bu takkoo làmboo lii rek ko war a nekk credo wam ak bu solo salaha ma'tumina ala hifdhi di la nga ne moom lañ ko ba jox teg ko ci loxoom ngir mu sàmm ko huwa kon waajoojee matlubun ku ñu sax ko la ci moom bil adli ci mu nekk koo xam ne lay nekk koo xam ne ko maanu lay doon fii ca lañu ko sàmm loolu wal qiyaamu tamuy taxawee bi masaalihi ci luy yéwénal loolu le kon ki jiite monsieur le président wala monsieur le al xalifa xalifa bii may am nag mooy xalifa jullit ñi ñépp comme moo raw président ndax moo jiite réewu jullit ñi comme ñu mel noonu temps yëpp xilaafa bi am kooku moo tax Seydina Omar xam am waayu boobule xam ne mbir yi jiite du lu simple moo tax hatta kufaar yi boo seetloo réewu yéefar yi boo seetloo mais nit ñu fii di kaw ci côté boobu gis nga seen président yu bari dañ leen di fal rek ñu commencé bi jaaw parce que ñooñu toogawuñu fi. comme ñun suñu réew yi niñ fi tooge waaw mooy faru ngir defaru déedéet waaw parce que amatuñ lu ñuy prouver ndax kañuy faru am na lu mu loo xam ne am na lu mu luñ ko xame waaw am na ci yenn kannas façon Trump yoo xam ne malgré ne day defaraale affaire mais America first l'Amérique d'abord waa Chine di yokk kii yooyu yëpp ak di faire le tout pour rey chômage bi chômage bi jeex xaw naa réussir lu mel noonu ay trois pour cent deux pour cent de chômage xam nga ne ñoon wutal nañoo te dumañ tos lam yu'minu billahi wa rasulihi wa bi rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñooñu gëmuñ yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw wallahi gëmuñu woon loolu waaye ñoom gëmuñu woon xoolal seen réew yi parce que li imam Ibn Taymiyya rahimahullah wax moo fi nekk gis nga régime boo gis waaw tegu ci maanuti day yàgg même mu dee ne gaay bi ñu dul waaye bépp ñoo xam ne ay njiit ab bokk la ay réew lañ boo xam ne ci ndëng de lañ du yàgg même bu dee ay jullit aw kama qaala lu mel noonu la ko al imam al Harraani yu al imam Ibn Taymiyya rahimahullahu taala mooy dëgg réew ba <laughs> bu dee ay ndëng dafa war a ñu suñu réew ñaata régime la du yàgg lu tax parce que gars yi teguñ ci dara lii lépp law kii jiite war a xam kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru raa wax fee wal am wal imaamu alladhi ala an-naasi raa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi moo tax képp koo xam ne borom bi may na la dara ci yeewute wala dara rawatina nag ci xam-xam bi xam ne boo nekkee bu yàlla defee nga xam koo xam ne président la wala ku jiite am na mu jiite am lu mu jiite yor mbiru nit ñi ñu dénk ko ngir mu yëwénal ko borom bi may la dalaay xam-xam nga joteeg moom nga nga am ci moom accès wallahi boo xamee lii responsabilité bi mu rëy di nga xam ne kooku amul dara loo koy wax lu dul di ko ñaax ci lu jëm mu yëwénal li taxoon ñu teg ko fi mu ciy feet borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne moo wax ci moo wax loo yonentam alayhi salaatu wassalaam ne kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imaamu alladhi 'ala an-naas raa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi waaw waaw <coughs> ci ngay xame trahison wu ku xam yii yépp dem di raggal gannaaw am njiit boo xam ne ci caaxaan la ne ci ngay xame gravité wu jëfu koo xale ñuy tooyal ceebam mu fàtte bu ñi nga xamante ne nii ñooy waa réew mi waa askan wi jaamu yàlla yi ci réew mi yi nga xam ne ñoo fi teg diw mii di ko raay di di ko tooyalal ceebam te dëkk bi yëpp di jooy bu génnee dem ko audience génn taggati ko wax ne nii nangam ak nangam légitimer ko caaxaan yi mu nekk moo xam ca cérémonie la dem wala moom moo ñëw ci palais waaw wal iyaadu billah te gise la gravité de façon nit ñu mel noonu ak lu leen mën di tudde ak ku leen mën di jur ak kuñ mën di doon ba yàlla defee nag ne am na yenn yi <coughs> jarul jàng yenn yi yeewu kese la waaw yenn yeewu kese xam dina ko may même bu dee sa àll wu solo ak ndëngite ku ko gis xam ne lii ndëngite la jàpp ay nit di pasar pasaree seen alal waaw ci ngay xame ne yow yaakaar nga ne lii yonent bay saab saab wax am na loo xam ne ci l'islam ñun nekkuñ ci l'islam saa tey daa bañ a xool ma leen no ban régime la ñuy dox ñun la ñuy doxale laïcité ci loolu laay waxe mais Sénégal réewum jullit la mais doxale ñu jullit loolu kay xam nga ko yaa ko gën a la constitution sénégalaise ak dustour ak ak dawla la constitution sénégalaise l'islam sharia la kitabullah wa rasul wa rasulih sallallahu wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa xalaati ñoom Montesquieu nag ak ñoom diw ñu jàpp ne léegi mënal nañ seen bopp di defar seen constitution bopp référendum ko ñooñu nekkuñu ci léegi ak même yow loolu boo ci nekkul mënoo ah man nag ne woon ci ah lu ma neex laay def kon bu ma nee ah démocratie nañ ma la religion c'est privé loolu xawlu kaddaab loolu waxu yéeféer yi la waaw waxu yéefar yi la te li ñu gën a garaaw <laughs> dañoo fexe ba bari ne jullit ñoo xam ne façon idée boobu lañuy yor la religion est privée waaw te bu dee la religion c'est l'islam lañ ci jublu parce que bu dee yeneen religion yi bu dee moo fës déranger wu leen loolu moom déranger wu leen l'islam mooy feeñ déranger moo tax ku ñu waxee la religion est privée la religion bopp égal l'islam nit ko bu baax boo ko niitee xam ne te li koy wane mooy seeni jëf ak seeni wax après mooy bépp loi bu ñëkkati c'est contre les musulmans mais pas mais comme que nee nañu ñoom loi yi ne nee nañ charte dëkk réew mi moo leen di bañ ñu stigmatiser benn communauté bàyyi ci moo tax dañ naan voilà contre les signes ostentatoires ak les signes religieux lañ koy wax mais ñëpp xam nañ ki ñuy wax waaw <laughs> ñoom dañoo jàpp religion yépp ay xar yu nooy lañ l'islam nag mooy gaynde gi ci biir xar yi buñ ñëwee bëgg koo faat buñ ne ah l'islam parce que boobu dañ naan ah yéen da ngeen discriminer ne kon les religions les signes religieux noonu di ko def seen réew yéegi yooyu bari na ñoo xaman julli ñoo réewu julli ñu noonu la ñuy xalaate ba moo tax képp koo ci dénk dara mu fajar man nga ko fekk ci jàkk ji waaye mu julli fajar dem liggéey ci mairie bi ci ministère bi ci agence euh, de réew mi bi toppatoo tali bi wala ndox yi walla assainissement wala yo- bu la neex service bu la neex boo ko demee da naan ne personne kii moom gisoon muy julli ci fajar doon doon ñaan di ci di toroxlu est-ce que da nga naan ndax waaj la moom la lu tax parce lii lañ ko gëmloo la religion c'est privé boo ñëwee nag ci biir kii bi tojal dëkk bi defal wala neex loo amee alal baax na boo fi ñëwee di kii yaa tam na su sa tam na su bopp kii boo fi nawatee di gëmi principe yooyu sa affaire la ah, fexeel nga am alal yoo xamante ne ni yow bu la nguur di tàqee wala si ngay liggéey da ngay tend faw investir c'est pas de l'investissement ça jënd ay terrain terrain boo gis ñuy jaay fu ñuy jaay nga daaw jënd ne damay investir alors que alal joo xaraam nga koy jënde loolu du illa mooy yaa ngi yokk layu sa borom ci sa kaw ngay def waaye nag wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytaane moo leen taaralal seen jëf yu ñaaw yi ne leen investissement <laughs> ah, wallahi laysa bi istismar loolu investissement de du benn fooy def bal li mu lay mooy mbuxum waaw ay fooy def yu la lay indil ëllëg waaw kon idée yooyu ñu jox ko dara mu doxal ko nga xam ne def parce que normalement bu jaar yoon waru la ñëw di campagne at naan bu ngeen ma falee ma def lii déedéet jox nañ la juróomi juróomi at bu dee doy woon mënoon nga wax da war a planifier ne man li ba man ci cinq ans naa doxal lii waaw nga bëgg digg yoo xam ne leer dëgg te lool ci ayatul munaafiqiin nga bokk ko dañ ko mënuñ ko fi gisoon ida tumina xeer bu ko wóolu mu war waaye wa ida xadasa kada waaw buy nekkal li teg di wax lu amul mooy ba mu koy wax la xam ne lii du ko def alhamdulilah xam na ne du ko def manu ko mais mu wax ko nit ñi tamit waliyasu billah waliyasu billah aslahana allah amin sa binaa war na la doy yow njiit li nga li nga jot a def war na la doy booy campagne boo ñëwee li nga war a def war a utaat beneen mandat te sarti réew may la lenn nga war a def xool leen li ma def mu ngi nii nga jëw nag point ya nga waxoon ci lañ lay àttee dañuy jël programme ba nga waxoon ak li digg ya nga waxoon ba nga doon jëkk campagne bañ la jox bu tus ak tay bi fukki fa bi eh, eh, eh, juróomi at yi jeexee nga war koo jël loolu ñuy boole ñuy teg waaw di jël par benn benn nag di xool nee woon na chômage bi dina jox gaay am xëy ñu xool combien de gosses ñoo ne woon ak jamono ji muy wax ñaata na mbëkk bi gone yi jël gaal yi di dem dina def loo xam ne seen tool ya ñu doon nekk seen mbay ma ñu doon kii géej gi ñu jaay tubaab yi ñu yàq bi ba pare di fi sottiwaale ay yoo xam ne mooy ñu jéggi pii ñu nekk ñu ba ñu set waaw ci suñu bépp di ngeen arrêté lool ba géej gi melaat comme na meloon ña koy liggéey mën see gis waxoon lool yooyu benn par benn léegi léegi est-ce lii dem mbëkk bi daa gën a bari wala déet barça wala barsax est-ce ñoo war a gën a bari mbir ah fay waaw ah, Barça wala Barça mooy mooy gaa yi jël mbëkk mi rek <laughs> ñiy jóge Sénégal jël seen gaal yeeg yooyu ngir ñëw Europe ak yooyu nga xam ne gaa yi dañ naan dañ naan Barça foog ñu àgg Barcelone walla ñu dem Barça rek waaw. waaw nga dégg nag Sénégal ay wax yu tumuranke nit ñi nekk fa comment est-ce que ñi dañoo xaru xaru yooyu de façon bu la leeroon ne képp ku dem faatu doon ñoon dem. lan moo leen may espoir ñu ñu ñuy jël loolu te xam nañ risque yi ci nekk mooy am nañu dem ba woote ne àgg nañu ñu dégg leen gis leen ñu dem ñëw te ci lañ jaar loolu la waaye nekkul ne dañoo dem rek sànni seen bakkan noonu ngir ray ngir ray seen bopp bu dul woon loolu ñu xaar train bi jaar fii ci buntu caaro yi ñu ñu bàyyi ba mu jege ñu ne kii mu dër leen xam nga ne ñooñu loolu taxulee nañu voilà waaw te kii wax da koo dalul kese boo newoon ci seen ñoom li ñuy dund doo toog fi nga toog ñu lay ceebal sa affaire nguur gi bi ne yoral la lépp nga naan gone yi dañuy waroo c'est trop simple trop simple voilà yow sa xel dafa gàtt même bu dee nee na ngaa jiite yow yaay imam bi sa xel a gàtt yow waaw te xarum tëbës ci bi la état yoral di jox ay ba ay neexal ak yooyu yooyu bu dee looloo tax. wallahi jënd nga ko loo xamante ne nii jaru ko waaw ko loo xam ne jaru ko nguur gu dem nag ga ci tegu nga langal ko ko comme noonu wal iyaadu billah wal iyaadu billah hada aqlu bi diin waaw boo amoon koy wax ña tax situation bu mel noonu am ba gone yi këj a réew mi waxuma la gone yi ak man mu ko man noonu ngay def liñ fa jógee ña indi ña ña ña créé situation boo bële dañu jox leen réew mi dañu doon nga am ci ñoom accès ñoom nga waroon wax dëgg in kunta sadiqa ndem nekk nga ku dëggal ku dëgg waaye nag fooy gise ku dëgg xawana ay trahir man nga fi wal iyaadu billah borom kaala yeeg borom kii yeeg borom cérémonie yeeg ñi ci ëpp xawana ay trahir man la kullukum raa seen bopp bi def ci lii yonente bi alei sat saama yéen ñépp ay responsable ngeen wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi te ku nekk dees na la laaj la nga <laughs> lañ la sàmmuloo kon mu ne wal amiru ra l'émir monsieur le gouverneur gis nga réew mi gox biñ la jox gouverneur de Thiès dees na la ko laaj monsieur le préfet dees na la ko laaj ministre des forces armées des na la ko laaj ministre de l'éducation des na la laaj lañ la joxoon monsieur le maire est-ce que des na la ko laaj sa administré yi lan nga def loo xam ne yow ci sa ci sa waru yi nga xam ne yow sa prérogative la yow yaa ko war a def ci gox bi nga nekk bi nga jiite lan nga ci def yàlla dina la ko laaj ëllëg waaw est-ce que woon nga njaaxaanaay bu dee li ñuy wax ci président bi yépp la ñuy wax est-ce que doo favoriser quartier ñoom sàngam parce que yow foofu nga dëkke wala foofu la say militant bare kantaa ña nga xamante ne nii ñoom daa bari ay opposants nga leen di xokkatal di leen naj côté budget bi yow président nga leen di naj ay yu bari financement yu bari nga xam ne ci yow yéen nguur ngeen ko war a financer ngeen naj ko foofu loolu borom bi ne la ko laaj. waaw <laughs> allah bon noo ñun moom wallahi càpp xam na <laughs> wallahi càpp bam xamee du léegi ñun xawana trahir man ay trahir man képp nga fii trahir man kullukum ra wallahi wa kullukum boy kay ñoo jàll sinon duñu àgg duñu àgg non fii fii c'est que da ngay wax ba sa sa puut day am problème waaw mu mel ni ci ay xeer yu wow tam la wax ji dal ñoom ñépp ñoo la gën a xam responsabilité ah sauf que ñoom ay nombriliste lañ seen bax seen seen jumbax yi kese la xool ay narcissique ñoom daal li baax la ñoom kese ñoo rafet ñoo kii seen affaire kese bopp kese que ça soit ci jiite conseiller sëriñ bi koy jéem ci kii seen bopp waaw waaw di utiliser askan wi comme ay serpillère ay ay ay ris kayitu ris laa saxaleen tane ci ñoom wal iyaadu billah wal iyaadu billah lu ñu jëfandikoo sànni ci lim ñaawe nag amul sax benn amul benn principe bu ñuy topp lu dul seen bakkan waaw seen bànneex seen bëgg-bëgg mu ne kon war rajulu ginnaaw kon amir bi war rajulu roo lii moo am war rajulu raa ala ahli bayti góor gi moo tax wala yoon ñëpp li yonent way sa sam wax kay <laughs> kullukum raa yéen yéen di sàmm te ku nekk dees na ko laaj ca lam doon sa la ko borom bi sàmmrawoon borom bi n'a pas créé des ibad irresponsables yàlla bindul ay jaam yu irresponsables jamais mu ne kon war rajulu ra gis nga jëkkër sàmm la ala ahli bayti ci waa ñoñam góor ñi nga xam ne yaa sañ ci kër ut soxna dugal sa kër borom bi may la ci ay bant njaboot noo ko que yow daal da ngay jur noonu rek muy jeex ngay ngay faj sa plaisir sa bànneex kese ci sa soxna muy muy jur kese sa yoon newu ci ci ginnaaw lan mooy dundu gone yi sa yoon newu ci bàyyee leen seen ndey di ko nefloo saa su ne rek yow del dóor rek di jur rek foog ne moo ci ne léegi doom yi moom naka say yoon new ci kalla yeneen tubaab yi saa su am ne kooku ra'in ala ahli bayt moo tax suñu borom moo ne yaa ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naar moo tax Imaamul Buxaari indi ko ci buntu boobu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla fegal leen seen bopp ak seen ñoñ sawara waaw allah waaw fegal leen seen bopp ak seeni ñoñ sawara ndax safara soosu de waquduha an-nas wal hijara la koy xamb ba mooy nit ñi la ci borom bi di sànni malaaka yi di sànni muy gën a jaf di gën a takk ak xeer ya te bañee nag nekk boo xam ne yow nekk sa ngeño bi dara jógewu ci lu mattum sawar am na ñoo xam ne wal iyaadu billah seen gaño yi mattum sawar a kese lay génne luy loolu ne ah borom bi nee na ëllëg sawar la koy xam bu mooy alnaasu wal xijaara nit ñi ak gar ak ak ak xeer yi doj yi boo la borom bi dénkee aw njaboot tegoo leen ci tawxiid bu baax l'islam bu baax jaamu yàlla yaakaar yàlla di dellu ci yàlla bañu dee nekk ay yéefar hum min ashaabin naar waa safar la ñu nekk waaw ñu naan ndax bàyyi julli loolu mais moom yooyu ate la parce ma soo ko cee yar da nga doon jur rek di feesal kër gi di dem wala borom bi may la alal am nga loo leen yore loo dundale baax na ngay jur rek waaw femme bu nekk nootul ko benn kër fépp fees quinze néeg yëpp fees am nga sa poos doy na ngay ci kantaa la nga xam ne boo ëpp doole ci lan la ñuy lekk ak naan kese muy lan mooy seenu bi lii suñu borom wax ne yéen ñi yàlla qu anfusakum fegal leen seen bopp ak seen ñoom sawar loolu sa yoon newu ci loolu borom bi dina la ko laaj ëllëg waaw am na parents yoo xam ne seen dooma di poñe ëllëg waaw ah borom bi kii bu demee àjjana moom dina ma jaaxal masuñoo yar masuñoo xamal yaay kat keroogee oh di nga gis des tristes visages waaw wujuhun yawma'idhin khashi'a 'amilatun nasiba waaye tasla naaran hamiya ay xar kanam yoo xam ne bu ëllëgee dañuy jàq ndax xam nañ ne liggéey luñ woon ngir bés bii te la leen yàlla gàlloon ci jaamu ko seen digganteeg moom kese ak ñim leen dénkoon ngir ñu taxaw leen defuñu ci dara wujuhun yawma khashi'a ndax ca àddina bi amilatun nasiba liggéeyoon nañu ba sonn waaye ñoom dañoo génnoon daayiratul islam bi di di sonn ci leneen dara yàlla doon woon seen dër moo tax suñu boroom nag ne seen coono yoo yële ñu defoon waaw moo tax mbir mi du def kese seetal la yàlla la def la yàlla ne def leen nga nekk ci loolu te yàlla tax looloo am njariñ suñu waroon ne ñooñu tas laa dina dugg naaran haamiya safara boo xam ne wuy lakk na di tàkk wal iyaazu billah kon parent bi sa doom yi sa doom yi da yar yar leen mais ci sa yoos la ne li ñuy dunde ci sa yoos la ko borom bi teg fekk ma séerul naan dëkkuwaay yow la ko borom bi teg doo yor nag say doom ngir yow sa péexum bopp nga dàq leen aywa buñ jëlee dem leen ci biti dañuy waxtaan wala dangaa bëgg nelaw xamoo lu ñu nekkee ci mbend bi ñuy wëndal di dajee ci bandi di gis lu ne ay ginzement ay agressement ay lu ne ñu am ay liaison yu bon yu ñu am ak ay nit ay liens yu bon sa yoon naw ci bu ëllëg ñu bon mel nañu mel nga toog naan ndax yaroon naa leen déedéet yow yafal nga doon def sa dépense doon na la est-ce doon nañu naan di sol est waaye yafal nga doon def loolu mooy bàyyi may bàyyi may noonu la def te borom bi nag dane wala qad karramna bani aadam dafa teral doomu aadama yi alayhi salaatu wassalaam kon nag waruñoo ñëw ba delluwaat suñu bopp comme état de bàyyi ba nga xam ne moom li ko soxlaal mooy biiram ak fu muy tëdd ak yooyu jeex na loolu mooy souci nit bu ñëwee ba réduire comme kufaar yi seen lépp ci loolu mooy nan lañuy ñuy amee satisfaire le plaisir mondain loolu kese loolu mooy vraiment koo xamul valeur moo tax suñu boroom ne ñooñu in hum kal bal hum adall sabila mu ne idohum gis nga ñu mel ni yéefér yi façon ñuy xalaati noonu kal an'am comme jur ji waaw noonu lañ mel wallah comme troupeau yu comme animaux yi suñu boroom ne bal bàyyi baal wax jooju sax ñii ñoo gën a sànk aw yoon waaw parce jur ji nag joxuñ leen xam-xam waaw borom joxu xel ngir ñoo xam ne am nañu xel mais pas xel mi mu jox doomu aadama waaw buñ ñëwee nag ba mel ne mooy ñooñu daal ñoo gën a sànk waaw ñoo gën a sànk jur jooju ñoo gën a sànk aw yoon bal hum adallu kon yow góor gi manoo di jur noonu rek say doom bu ñu génnee ñu nekk xewoon new ci waaw fekk mu ngi nekk sa responsabilité loolu la fu mu fanaan sa yoon new ci ñu muy fréquenter sa yoon new